aywa léegi nag ñëwal ci xadiis bi lëkkaaleem kon eh, mooy doylu mooy nit ki doylul waaye côté bi li nga xam ne moom lay wax mooy damm suwaal wax naa la boobu boo ginnaaw bu ëndee xadiis yu njëkk yi ba léegi nii mu ngi ci di ware ne damm suwaali quoi ŋaññ bu ñu ŋaññ ak saa may mayaan le saa may mayanisme waaw la mendicité ah ak kemandek la le fait de courber l'échine loolu dañ koo ŋaññ loolu lay wax nii moo tax yonent bay saa saam ne nag képp koo xamante ne nii daa am ak pauvreté ak ñàkk gu ko dal ak aajo gu présent gu gu rëy dal ko mu dem di ko jàmbat nit ñi waaw bàyyi boroomam kooku lan tusadda saqatu kooku avec nit ñi moom laa doon wax ne hadis bi bi ñuy jeexal jotaay bii ñu génn ne wolof yi dañuy wax lu mel nii bu xamoon ne astay waaye bu ñu bu doon ñun ñii xamoon nañ ne hadis la ci ko xamoo ci ñun bien sûr <laughs> voilà waaw <laughs> ah. <laughs> dañuy maas noonu gi ñun ñëpp la ah, voilà <laughs> mooy ci ko xam ne ci ñun xamu ko woon bien sûr mooy léegi nag yow ba ñu xamee ne léegi xadiis la yow del wax xadiis waaw ah wala nañ naan waaw nit ñi de dañ lay xamal dong waaw koo ci dem tiis sa soxla mooy ñu bari bien sûr mooy ñëpp mais du waaw ah, am nañu yàlla may sutura alhamdulilah wam amee <laughs> sinon kon addina bi moom la yàllay tukkil am waaw waaw moom la yàllay tukkil waaw c'est que day raar euh, euh, produit raar la daare raar lay doon ndax nit ñi dañuy nettali xattaali gaay naan mur yi sax dafa mel ni dañuy nettali waaw gaay naan téléphone africain téléphone arabe téléphone nangam ma ne de téléphone ñëpp la rek gaay yi ñëpp ay nettali ay lantinoor lañ loo wax bala ngaa seetal gaay yi transféré nañ ko gaay yi seen téléphone yi léegi lañuy yor il a dit ceci taf taf taf wala la yóbbu la te yow yaa ngi wax une minute bi nga paree matawul une minute sa wax jaa nga fépp tas na ci àddina bi ci loo xam ne du ko ay xam-xam yu ñu war a tas non mooy nettal loo xam ne yow da ko koo doxoon ngir secret waaw ngir nit ki mu dencal la bu la manalee mu ma kii wala waaye bu la manalul it na la ko téyal waaw loolu nga xam ne hatta kuffaaru Quraysh dañ ko amoon loolu dafa raar léegi ci jullit ñi kuffaaru Quraysh yonent bay sasam bi muy door a woote du ñépp la doon wax lu ne mais day ñëw gis koo xam ne même xam na ne kii am na néegu biir te ñu bari lool na ci ñoom wax leen diine gi pour exposer leen ko waaw ne leen nag bu li ma bëgg mooy bu dee ne nangu nga alhamdulilah boo nanguwul nga bañ maa siiwalal sama biir te ku ci nekk da ko doon nëbbal loolu même bu dee gëmoo ko doo ñëw di ko wasaare waaw wal iyaazu billaah léegi nag nga gis ñoo xam ne nee nañ moom mooy suñu moom mooy suñu yonent ci diineem lañ ne waaye néegu biir daanaka amuñu ko waaw lu waay defal nit suba mu nettali ko waaw wala bu ko meree wala waa ji ba mu ko nuyoo romb ko ba mu ko nuyoo tuul mu dem nettali ko wala mu ñëw piis la soxla boo xamante ni nii aajo doo xam ne nga ñëw ah nekk amu fi de waaw bu amoon moom ah nga ma moom aw ma kenn ko du yéen waaw waa ji dem rek mu jël téléphone bi woote wala benn xaritam dugg diw ñàkk fayda fii la toogoon léegi kon wax yu ñaaw yooyu fii léegi la fi toogoon faxasal waataar naa ne sax indaale na fii fel waaw ñëw fi naan waa kër bi dara neew faat damaa am kii damaa am ordonnance damaa amum nàngam ah ne ko dara newu fi waaw ñàkk jom mooy am na ni ñoom ñii lañ koy waxee ah wal iyaadu billah ñii danga naan ñii ñi est-ce ay nit ba pare moom pour moom moo gën ci kaw suufa ah. moom mooy modèle bi xoolal lu ñaaw loolu yow kii woon ñëw diis bàyyi ñëpp ñëw ci yow wax la mais bu dee wax nga lu amul yow da ngaa taj taji bu nga def da nar ne amoo te am nga mais defaloo ko mais doo ko bàyyi ko di ko tasal kay bàyyi ko la nekke nga bañ a yoole ñëm tas ay secret ba ku ko waroon a xamal ku ko waroon a xamal xamal ko loo xam dafa ñoo xam ne loolu kese man na leen a faat waaw loolu rek mën na leen a faat bu eh, dañu am néegu mbiir ñu wax ko am secret ñëw wax ko kenn ngir tiis ko ko ngir ngir nga dimbali leen te yàlla tax yow defoo ko nga ñëw loolu nag en général ci ñuy dal yii nii mooy li mu wax nii mooy ki nga xam ne dafa ñëw man nazala bi faaqa fa anzalaha binnaas mu wàcc ko ci nit ñi di leen ko jàmbal ci tariqa shikaaya li ñu waxoon bàyyi boromam koo xam ne moom lu ko dal ah mooy li ñu wax ah man sama xol bi ah naka kooku bu demee wax ko nit ñi boo mooyul gaa dañ koy tas ñu ëpp dañ ko koy tasal waaw yow yaay gis yow mi def loolu wax nga lu amul bi nga nee dara new fu te am nga waaw xanaa kay dangaa bon bi xaar dëjëm waaw ordonnance bii mu am lii nga xam ne da koo war a def bu ko deful ah lu ne man na ko cay fekk ndax kenn du xam li ko dal te gaa bi du ñu ko jël mais alal la war a soxla cinquante mille francs CFA du ngeen ma ne mbokk yi xam yëpp kenn manu ko man ñoo dajale loolu tamit waaw mais mu ñëw yaakaar la ndax gis na ne yaa am nga looy jot am nga looy am am nga position bu baax am nga loo xam ne xamee nañ la ko ci wàllu am moomeel nga ñëw wax la ko nga ñëw tas ko mu dem ci keneen koo koy tas ko mu mujj nekk li tubaab bi naan secret moom son kii li ko dal c'est un secret de polichinelle mooy loo xam ne waa ci boppam mooy jàpp ne secret la kenn xamu ko ndekete mbënd mi moom la ñuy waxtaane fu ne buy ñëw la ñuy noppi waaw loolu mooy secret de polichinelle ñépp ba mu def yow yaa jàpp nañ kenn yëgul ndekete yoo képp koo dem wax tasal na la ko nit ñi boo leen demee di leen jàmbat noonu la waaw moo tax bul jàmbat ci nit ñi jàmbatal sa boroom waaw jàmbatal sa boroom mais bul jàmbat nit ñi duñ la mënal dara dara duñ la ko defal dañ lay tasal donc waaw Allahu akbar lu yées defal na Seydina Daawudu Seydina Yaquub waxoon rahimahu radiyallahu alayhi salaatu wassalaam innama ashku bassi wa huzni ila Allah waaw man sama njàqare sama tarug njàqare sama njomboxtalu njàqare sama tiis ku ma koy jàmbat ila Allah dinaa jàmbat moo tax jàmbat lu baax la mais jàmbat yàlla moo baax li bon mooy jàmbat nit ñi nga xamante ne tanewuñu la képp koo dem wax ko ci nit ñi moom itam bu dee ku baax yàlla lay tàllal loxo waaw moo tax ashku ila allahi haajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana ya allah ya allah waaw waaw allahu akbar sayyid al haaj malik alayhi ridwaanul malik waaw mu ne ashku ila allahi man de ci yàlla dong laay laay sikaaya man laay jàmbat man mawlo radiyallahu anhu haajan aaya boo xam ne laysa yarfa'uha kenn du ko yëgit li ma dal ma koy yëg muy aajo ci man du taxaw xam ci wàllu financier wala sama xol wala sama xel wala sama lépp lépp lépp ma ci bi laa koy jàmba xam naa ne aajo go kenn du ko yëkkati fajal ma ko yow saa borom yallaahu yallaahu kon maa ngi lay woo di la dagaat ci bi nga xam ne moo bi gën a màgg di gën a feeñ di gën a feeñ ci yi yi feeñ moo ci gën a màgg di allah kon yallaahu yallaahu waaw waaw waaw mu ngi noonu kon booy jàmbat jàmbatal sa woroom waaw moo tax bo mu ne waaye bu dee waaji wa man anzalaha billah bu dee ne ci yàlla la ko wàcce jàmbat ko ko fa yuusiku nu mu gën a la ko borom bi lahu bi rizq borom bi dana ko gaawal wërsëg gu yëkkati xaajam googale aajilin bu gaaw aw aajil wala boo xam ne day day nég waaw ndax borom bi du yàkkamti ci yàkkamte ku ne xam na ne mu nég moo gën mu fajal la ko léegi ndax ay xikma yoo xam ne moom xam na ko te yow xamoo ko yow en tant que jàmm moo tax yonent bi saa saam jàngal saxaaba yi jàngal ko xeetam salaatul istixaara muy ñaanu istixaara loo yàlla ndax ñun xamul fa kayfa ixtiyaaruna wa inna mughibbatil umuuri taghibu ah ah noonu la ko waxee <laughs> naka lañuy nekke di tànn loo suñu bopp ñun dañoo xam ñoo xam ne yow li nga nar a reere da nga koo njort képp man nga koo defar dem bay reer ñu tàggale koo xam ne manoo jàllale dara nga jóg ñu mu saa ñu mu gën saa gaawe dem xiif gi fekk la ci yoon wi waaw fekk la ci yoon wi waaw sa oto paan fenn bi Cees te yow euh, Jurbel nga doon dem Ndakaaru nga jóge nii nga xiif lool jënd ci benn may ga loo lekk wala benn kuy jaay foofu ndax loolu programme ko woon noonu sa kër yaa nga doon waajal reer bu baax demoon nga bañ taaj ko sax baraan la ñuy jaay ak si yow la ñuy xaar rek téléphone bi sonné waa léegi ki nga xam ne moom loolu mooy mbiram te mooy képp kenn ci ñun lii xew certes lii xew ci kanam xamuñu ci tous dañoo nëbbu. nan la ñuy a tànnalee ko ñun suñu bopp te mbir mbir yi mujjanteelu mbir yi dafa ëmp ci ñu kon nag dañuy tànnaloo suñu borom waaw nañ ko tàmbuloo tànnaloo ko walla tax tar bul dem di tànnal sa bopp ndax xamoo jaam nga mbir yi dafa ump ump ci yow waaw borom bi nag boo ko ñaanee moo xam lu tax est mu fajal la léegi sa aaja jooju moo gën ci yow wala mu yéexe ko. léeg-léeg da ko yéexe mu nekk tam xis ngir daal di lay tëgga ni forgeron bi tëgg bi di def fer gu xomaat waaw di ëpp taal bi di dóor muy gën kii nga naan mii kii kii moo kii moo soxor am nga na wax moo soxor xoolal ni muy ni muy rumbe ni dóor fer bi ne ah non da xam ne ndax da koy gën a gis nga bu paree ba teg da li ma gisoon mu xomaat ñoo moom la borom bi nag day teg faaqa yooyu nattu yi jaar ngir lool <laughs> waaw ngir yu mel noonee ngir mu tamxiis la waaw ngir mu tamxiis la wa setal la ba nga set wécc moo tax ca Uhud loolu la waxoon gars de <laughs> waaw ni gis nga li leen daal in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislahu wa tilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas wa liya'lama Allahu allaziina aamanuu wa yattakhidha minkum shuhadaa' wallaahu laa yuhibbu adh-dhaalimiin wa liyumahhisa Allahu allaziina aamanuu wa yamhaqa al-kaafiriin waaw am hasibtum an tadkhulul jannata wa lammaa ya'lami Allahu allaziina jaahaduu minkum wa ya'lama as-saabiriin waaw kon loolu la boroom dina gis nga tey Uhud in yamsaskum wa in bu dee ne ay ngaañ-ngaañ ay blessure ci seen xol ak seen yaram da leen a dal tey mais yëg leen ne faqad massal qawma qarhun mithla même dee yi même blessure yu mel noonu moo daloon al qawma waa Quraysh keroog Badar soixante-dix morts lañ amoon juróom-ñaar fukki nit ngeen faatoon ci ñoom Badar ñoom ñu faat ci yéen tey Uhud soixante-dix personnes juróom-ñaar fukki nit Allahu akbar suñu woroom nag ne wa tilkal ayyam bis yaa ngoogu nu daawiluha bayna naas man seen borom ñoo koy jàllar diggante nit ñi tey gote bu neex bi moo féete ci ñeneen ñuy bëgg waaw eh dañoo am gan waaye dañoo am doom ñu ngay bëgge waaw di ko yëglewante ku nekk di ci waajal dem dañoo amuk may ak takk waaw bés bu neex ñu koy waajal waaye jamono jooju am na ñoo xam ne ñoom dëj lañu am taluñu yooyu sax ñu ngay jooy ñu leen di fompal seeni rongoñ ak di leen defal waaw bés bi day tourné waat am na jamono yoo xam ne ñoom ñoo ñu doon jooy ñooy nekk ci mbégte ña doon nekkoon ci mbégte nekk ci naqar loolu mooy àddina bi borom bee ko defee noonu wa tilkal ayyam bés yaa ngi noonu nu daawiluha bayna nas li leen lu neex daloon keroog badar bi ngeen di gañ jooy ya nekk Quraysh nekk makkatal mukarrama waa Quraysh yéefar yi di jooy fu ne waaw ku nekk di jooy ndax ku nekk rayal nañ la sa mbokk bu la jege lool wala boo xam ne soriwu la bu la soree ci na bokk mu nekk naqar ci ñoom yéen mu nekkoon mbégte yéen waa Madina waaw tey nag ci Uhud borom bee soppi mbir yi tey mbégte gaa nga Quraysh Abu Sufyaan doon jubile naan on lu hubal on lu hubal an amat fial yawmun lana wa yawmun alaykum al harbu sijal voilà <laughs> waaw di bëgg ñëw fii di leen nar ndax mbégte gu nekk ci moom ndax tay yéen na ñu borom bi ne moom la tay jooy yi nekk fan ci ahlul madina nekk ci waa madina borom bi ne bis yaa ngi noonu maa koy jàllar bi bayna naas waa boroom bi yan xikma moo tax man nga ñu ci mosal dara mu ne wal ya'lam allahu alladhina amanu borom bi da ko def ngir mu feeñal ndax boroom bi xam na lu jiitu soxlawul jaam yi ñëw ngir mu xam kon kooku du yàlla moo leen bind bind seen dogal yi laata ñuy ñëw laata mu leen di indi ku nekk bind na la nga war a def te doo ko jaar ak fa ngay jaar ak fu ngay mujj ëllëg waaye ngir mu feeñal allahu borom bi ladina amanu dëgg dëgg ba nit ñi gis ana kan moo gëm dëgg dëgg xam ngeen ne keroog bi ngeen di ñëw fii ci xare bi lii di leen laata ngeen di ñëw amul ko tourné dellu ak mbooloo un tiers armée bi wa Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiq al xabiis al al al al al al qabih du gis ngeen ko mu dellu ak un bu ñu xaajee arme bi ñetti yoon benn waaj la bi la la dem ak ñoom koo xam ngeen ne kon kooku gëmatul xam ngeen ne ñooñu bokkul ci ñu gëm kon boroom bi daa def lii ngir loolu xew ngeen xamante kan moo dëggu ci ak kan moo dëgguwul ci seen biir wa yattakhidha minkum shuhada waaye beneen hikma bu ci nekk mooy boroom bi jàpp ci yéen ay martyr ka Hamza ibn Abdul Muttalib ah arfa man maata bi Uhud sangu waa Uhud sayyidu shuhadaa Hamza ah asadullahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam ngir borom bi jàppe soixante-dix yooyu gaañu def leen yóbbu leen ci darajaay martyr waaw boobu ci xikma yi waaw ah, wallahu borom bi laa yuhibbu adh-dhaalimiin bëggul tooñkat yi comme waa Quraysh même bu dee tay jox na leen ndam waaw ah. waaye beneen xikma wali yu ma wali yu ma xis alladhiina aamanuu ngir borom bi dëggaat ñi gëm yàlla seppi li nga xam ne mooy li baaxul ci ñoom bu yonent bay saa saam diglee topp kese ci war a am waaw amul bon lii la waxoon interprétation yu metti yi non dina leen jàngal ëllëg moo tax ginnaaw boobu dalaatu leen de ilzamu mana makanakum la tabrahu waaw daj leen seen place bu leen fi jóge yéen rumaat yi ma teg ci jabalul rumaat fii Uhud nii montagne bii ndaw bii fettkat yi ne woon bu leen fi jóge usbutu ilzamu makaanakum la tabrahu loolu lépp wax na leen ko bu ngeen ñu gisee ñuy rey di ñu daggaate sax bu leen ñëw di ñu dimbali bu ngeen gisee ñu gañe bu leen wàcc ilzamu makaanakum ak lu man de xew waaw keroog ba ñuy wàcc Abdallah ibn Jubayr seen chef bi yonent lay sa saab waxoon loolu la ne imdahu euh, euh, euh, day leen ñu repousser alxayla bi nabl fa inna alxayla la taqdamu ala nabl waaw ne leen repousser leen ñu fasu waa Quraysh yi Xaalid ibn Walid yor fu ñuy jege see rek na flèche yi dal ndax fas yi bu flèche yi tar ñuy wane gannaaw du ñu dëgmal mukk di ut ci ay flèche ba bàyyee ndigalam ba ñuy wàcc mu ne leen xanaa yaa qawm mais da ngeen a fàttali yonent bay saa saa waxoon ni ñu loolu moom non loolu da bu xare bi la te xare bi jeex na waa Quraysh ngi di tasaaroo ci désert bi ka tafarruqi durhami wallah waa Quraysh ngi di tasaaroo ci désert bi comme kaña yu tasaaroo <laughs> kon nag nañu wàcc ba ñu wàccee rek ca la defet bi am suñu borom ne tëggaat loolu ba xalaatin bu mel noonu mu deñ ci waaye mu tëgg ñi nga xamante ne mooy ñi sell ci yéen ñi sellul ñu tege leen feekal munaafiqul xuba al al al al xubasa wa yamhaqul ka wa yamhaqul kaafiriin waaye borom bi da koo def ngir far effacer yéefar yi keroog képp kuñ ca faat keroog yaa ngi jahannama gudul jeex waaw wal iyaazu billaah moo tax yeneen tubaab saa ne woon Seydina Omar tontul abu abu kii hmm? abu abu abu Sufyaan nee ko laa sawa waaw nee ngeen faat neen ñu bari ci ñun waaye laa sawa xam ngeen ne ñu ñu ci yéen ak ñi ndax qatlaana fil janna wa qatlaakum fin naar waaw ndax ñun ñi ñu faat ci ñun àjjana lañ ci yéen tey ñoom lañ jëm waaw Allahu Abi Talha Usman ibn Abi ah, Julaas da façon yooyu ila jahannama yuhsharun wallahi la sawa qatlana fil jannati waaw moo tax kon metti bi borom bi dala koy teg bu tax yonent bi alayhi salaam ne waa suwaa borom bi wa man anzalaha fa yushiku allahu lahu léegi borom bi gaawee ko bi rizqin aajilin aw aajil waaw ci pay goo xam ne wërsëg goo xam ne gu gaaw ba nga ko diisee sa soxla aw aajil wala boo xam ne da koy néega ni day xaar waaw da koy tegani ci kanam jaam bi nag moo war a bañ moo war a teey bañ a ëppal bañ ne man daal ñaan naa waaw ñaan naa de joxuñu ma kon maa ngaa dem defi naa leneen waaw léegi rek nit ki bu defee lii nga ne mais attention man c'est une question bu dee pare nga man a bismillah inni astami'u ilayk yaa fay maa ngi lay déglu non man laaj bi ma amoon mooy waa léegi kon nit amul droit dem am soxla wax ko kenn loolu man la ne man la jazakallahu xayran en fait loolu mën naa ne mais ci kaw base bi moo tax ma ne la li bor yonent bay saa ne képp koo xam ne asaabatu faaqa ak ñàkk gu tar da koo dal wala aajo gu tar fa anzalaha binnaas mooy an tariq shikaaya mu dem di jàmbat nit ñi waaw delloowul diri ci yàlla mu dem di jàmbat nit ñi kooku duñ ko fajal dara dañ lay xamal mais duñ la fajal mais bu ko wàccee ci yàlla yàlla léegi mu faj ko yàlla bu koy faj jaam yi la ko booleel waaw jaamo yi la ko booleel mooy sama aajo borom bi laay njëkk xalaat te xam naa ne du faju lu dul moom sax loolu ngay pas loolu nga gëm waaye nag boroom bi danaan la seetal boo defee lool moom tànn loo moom moo lay indiqué ci sax xol loo xamante ne yow yow yow doo ci dara moo la naan diw moo lay indiqué junñu la diw demal ci moom nga wax ko waaw ginnaaw bi nga jàppee ne diw manulaa defal lu dul lu neex yàlla du la bañ a defal lu dul daa soob yàlla xam naa ne yàllaay def sauf que nag dinaa sant kama defal waaw ndax ku dul sant nit ñi du sant yàlla waaw ku dul sant nit ñi du sant yàlla waaw waaw léegi nag yow boo amee loolu noonu waaw kay ci boobaa nag mën ngaa xool ñooñee ñi nga xam ne am na ñu ragal yàlla am nañu néegu biir te am nañu xam-xam kese am na ñoo xam xam-xam mais amuñu néegu biir attention loo wax ñu dem soit ñu wax ko implicitement wala explicitement waaw même bu ñu tuddul sa tur léeg-léeg ñéppay xam ne diw diw lay wax ñoo tax diw de waxoon na ma benn waay te yow indice yi ngay wax di wax ñépp ñu nekk ci jotaay bi ku dégg wax ji dina jëlee diw la loolu nag du lu baax ku mel noonu moytu ko. waaw waaw waaw kooku moom mooy ko mu lay xamal yoo xam ne ba boobu siiw siinoo day siiw day siiw léegi ñi muy waxe ñéppay xam ne diw la en tout cas ku yeewu dina dina xam ne diw la te loolu nag diw bëgg ko woon noonu borom bi dina la tegtal koo xam ne moom ku am néegu biir la ragal yàlla tey def te yàlla tax bu manee dina la ko defal bu manul mën na laa indiquer na la waaw baax na léegi man jàppandiwul waaye man naa lu trouver solution euh, may ma te bu demee di ko tiif di wax keneen ngir mu am lu mu ko joxali du ne ko diw moo soxla danaan ko man nga maa dimbalee kii rek damaa xam naa euh, fi yëggu bu weeru wi deewee le cinq dinaa la rembourser waa ji jox ko mu ñëw jox la te waxul na yow la waaw waxul na yow la de voilà kon loolu mën naa de yeneen bi alay saa saam ci boppam du ko borom bi yónnee borom bi mënul woon a defar l'islam mu àgg fi mu àgg sans nit ñi si waaye da koo booleeg ñoo xam ne ñoo koy jàppale mooy al muhajirin wal ansar inna allaha ixtaara ashaaba muhammadin yawma ixtaara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la ibn mas'ud bi ñu indi hadith bi wax ne yàlla dafa tànn sahaaba yonent bi alay saa saam bés ba mu dafa xool xolu nit ñi ginnaaw yonent yi alayhi salaam ki ci ñi ci gën a rafet xol gin cee sell xol mu jël leen nit ñi ragal yàlla mu jël leen def leen ñi nga xam ne ñooy am na ndoowam jàppale ko ci diineen bi ba fa mu àgg ñu fa waaw moo tax borom bi tuddee al al ansar ñi nga xam ne ñooy jàppale yonent bi alayhi salaam daa soxla woon ko ko jàppale moo taxoon loolu mu doon ah ah lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra lu tax mu waroon def ba mu nekkee Makka woo Makka ñu daal di gedd daal di gëq bañ bazaratul islam jiwul islam treize ans dix ans yeneen tubaab saa saam seet feneen dem Taif waa Taif bañ muy wër ci yi doon am Majinna Okaz Zil Majaz di exposer di gaaral boppam ak diina tribu yi nga xam ne ñooy ñëw ci aj yi foire yi fay am ak umra yi waaw masula dëj bi xentu ma waa simahum seen foire yi doon am ndax fële nit ñi ne di yaakaar ci yàlla mu defal ko ndimbal goo xam ne buy tukkee ci ñenn ci tribu yi fiy ñëw boo xam ne du dog waaw ba ni ko borom bi di daal di daal di booleek al ansar fa bayaat karama al absar fi al aqabati rabbi asbil alayhim wa min al karam waaw borom bi daal di koy boole mu dajeeg al karama way tëddaaja ñu tëddaaja al ansar bi waa al ansar waa ahli yasrib ahlu madinati rasulillah fi ma ba'da sallallahu alayhi wa sallam waaw ca aqabatu minaaya ñett ya kon borom bi yel na nga dotti sotti ci seen kaw waam waamee njureel ak teraanga ndax ñoom ñu jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax dana ñëw exposé leen wax leen li xew ak ñàkk mën a nekk fii ak diineem bi ci l'islam kooku pourtant léppam yàlla la ko bàyyil moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais nag dafa am yoo xam ne yàlla moo def sunnatullahi ala fi l ard ala al ard sunnaay yàlla ni mu defee lu ay noonu boo soxlaa yenn yi daya foo jaar tiital yàlla sa xol yàlla képp waaye bu boobaa seetal yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañ la cee jàppale nga gis ñooñu rek dañu am yaa mooy ci am lii ki mel nii ki nii bàyyee lépp borom bi kooku c'est très rare mu dem am waa ji di ko trahir wala di ko waxal secret parce que ba bàyyee léppam yàlla yàlla moo koy tegtal koo xam ne bu ko mënalul it bu dee jàppandiwul it am na néegu biir dina ko dencal waaye kuy sikaaye di jàmbat foo nekk ah, moom koy moom moom nangam foo dem wax ne kooku ñépp koy xamal te kenn du ko defal dara waaw waaw kenn du ko defal dara bu ko defee muy gën a xull nag di kaas mere te moo ko teg boppam ndax xolam bii bu ko wénkoon boroomam dina ko utal ñoo xam ne nañ ko ko mën a fajal wala ñu xorom ñu xam ku ko mën a faj te duñu ko yoole duñu ko ko weer kon nag loolu lu ama am solo la Allahu akbar al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala